kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ñu tambali saar bu bu bees ginnaaw saar bi nga xamante ne nii moom lañ génn ci jataay bi ñu génn ci suuratul malaa'ika wala faatir ñu tàmbali saar bu bees inchaa allahu taala di suuratu saba saba nag benn tribu la woon wala loolu dina ñu ci ñëw inchaa allahu taala mooy ndax borom bi dina yaatal seeni mbir ci biir kon nañu yem noonu le ci wax joojale ci wàllu mooy saar bi daal nañ xam ne benn waaso la woon ab tribu bi boo xam ne ñu ngi dëkkoon côté yaman lañ dëkkoon yaman ca sudu yaman foofu la ca biir yaman fa féete ca suuf foofu lañ dëkke woon loolu lépp dinañ ci ñëw inshaa allahu taala ci biir saar bi fi borom bi di leerale seeni mbir saar bii nag boroom bi mu ko wàcce màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima waaye ku mel ni am na kuñ jële ku mel ni ad-Dahhaak naka noonu ibn Saa'ib ak ki nga xam ne mooy Muqaatil alayhim rahmatullah ñu ne bam des benn laaya boo xam ne muy juróom benneelu laaya bi wallahu taala alam suñu borom di tàmbali mu ne bismillahi ci turu nga xam ne mooy allah di bi tabaaraka wa taala arrahmaani te fees dell ak yërmande tàmbale arrahiimi te yërmandeem gi yaatu ba daj lépp ak képp mu alhamdulillah mu tàmbali saar bi li nga xamante ne nii mooy alhamdulillah mooy mbooleem cant yi rekk dellu na ci boroom bi tabaaraka wa taala te moom boroom boobu tabaaraka wa taala moom la yeeñ moom la ñeel lahu alladi boroom boobu nga xam ne lahu ñeel na ko maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fi l ak li nekk ci suuf yi wa lahul te moom la ñeel nim ko ñeele ñeele cant yépp fii ci àddina bi wa ci la ko ñeele alhamdu cant fil aaxirati ca alaaxira wa huwa ta moom boroom boobu alxakiimu mooy ki xereñaate alxabiiru mooy ki nga xam ne mooy ki dénkum bëyëb ya'lamu mooy ki xam maa yaliju fil ardi li nga xamante ni mooy dugg ci biir suuf si di jóge ci kaw asamaan si di dugg ci biir suuf si ci li nga xamante ne nii cim ndox ak yépp loo xamante ne nii bépp xéewal buy dugg ci biir suuf si boroom bi tabaaraka wa taala dal dina koy peeg mooy li ci nit ñi di def trésor yi ci nekk li ci dugg yépp ak petrol beeg lépp mooy pierre précieuse yi xeer yu gànjaru yi wurus yi jamaa yi yépp borom bee xam liy dugg ci biir suuf wama yaxruju minha ak li nga xam ne moo ciy génn ci gàncax yi waaye ci ñu wax nii nga xam ne nit ki dañ koy mën di génnee ci biir suuf si mu ciy génnee yooyu yépp borom bi moo ko xam wama yanzilu minas sama moo xamit lépp loo xam ne luy wàcc ci asamaan si la muy ci li nga xamante ni mooy taw bi waaye li nga xam ne wërsëg bi nga xamante ne nii moom lay wàccee ne wafiir sama rizqukum te ci asamaan si ci niir yi rizqukum lay wàccee seen wërsëg afala tashkurun danaa du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen sant borom bi kon wa ma yanzilu sama ak lépp li nga xamante ne nii mooy wàcc ci asamaan si di wërsëg waaye ci taw ak li nga xamante ni malaaka yi fay jóge ñépp wa ma ya'ruju fiha waaye it mooy xam lépp loo xam ne day yéeg ci biir asamaan di dugg ci biir asamaan ci malaaka yi jóge ci suuf di fa yéeg di jóge ci kaw di yéegaat yooyu yépp borom bi moo ko xam ak li nga xam ne mooy jëfu jaam bi ak wax yu baax yi muy def du gisoon nañ keroog ci saar bee ñu génn ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu saalihu yarfa'u ci moom borom bi tabaaraka wa ta'aala la yéeg kaddu gu sell gi ko baax te teey wala wal amalu saalih te jëf ju rafet ji yarfa'uhu moom borom bi moo koy yëgati kon loolu mooy liy yéeg ci asamaan si si dugg ak ruuxu doomu aadama yi nga xam ne borom bi buñ génnee àddina way ngëm yàlla yi ñuy yéeg ci biir asamaan si ba malaaka yi di leen taggat di leen di leen di leen di leen bienvenue di leen di leen taggat wax wa agsi leen ci jàmm mooy yooyu naan ruuxu kan la ñu naan ko ruuxu diw mu xeeñ neex léegi malaaka yi kontaan di wax di sant loolu la it borom bi xam na ko de wa huwa ta moom borom bi tabaaraka wa taala arrahimu mooy ki fees mooy ki yërmandeem yaatu alxafuuru mooy aji jéggalaakoon gi mu ne wa qaala alladina kafaru mu ne wa qaala mu wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi ci waa Quraysh ñii di waay yi nii nekk fii ñoom Abu Jahl nag gaa yu mel noonu lan lañ doon wax ñu naan laata tiina saa naan laata tiina duñu dikkal mukk as-saatu saa yowmal qiyaam loolu xam ngeen ne amul seydinaa muhammad mi alayhi salaam ak ñi ko gëm li ñuy wax demewul noonu de wal iyaadu billah ndax saar du am dadul am ba ñuy dikkal sax qul suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu leen wax leen balaa ah kay wa rabbi wat naa ko ci sama borom man seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la tatiyannakum wat naa ne dina leen dikkal aalimul ghaybi wa shahaada la tati la tatiyannakum dina leen dikkal de aalimul ghaybi wa shahaada ki nga xamante ne nii mooy ki xam al al li nga xam ne mooy kumpa wa shahaadati ak li nga xamante ne nii mooy li teew mooy ne moom dina leen indi moo leen di ëndi fii li nga xamante ne nii moom mooy ki xam loolu moo leen di indi dekkil leen indi leen fii te saa moomu moom mooy def ne saa dina leen dikkal kon laa ya'zubu anhu mu ne la tatiyannakum kon balaa wax leen ne qul balaa ahakay wa rabbi waat naa ko suñu borom la tatiyannakum dina leen dikkal léegi na xam leen ne aalimil ghaybi wa shahaada muy boroom ghaybi boroom ki nga xam ne moo xam kumpa moom laa yanzubu anhu du ko moy du ko fàddu du ko rëcc ñu ñàkk daal di absenté ci moom fàddu ci moom mithqaalu dharratin muy boroom bi tabaaraka wa taala lu toll ni dharra mooy lu toll ni atum wala loo xamante ne nii fi samaawaati nekk ci asamaan yi doxu jëngatu melantaan nu mu tuuti tuuti loolu borom bi tabaaraka wa taala dara fàdduwul ci moom fi samaawaat yi ci asamaan yi wala fil ardi waaye du caagante ni ci suuf de wala asghara min zaalika amul sax loo xamante ne nii lu gën a poids wu xardal muy li nga xam ne mooy ab euh, atome bokk misqaala dara lu gën a tuuti mooy atome lu ndaw pepp suuf boo ko xaroon xar xar xar la ca gën tuuti ko gën a tuuti loolu sax amul dara loo xamante ne nii de moom moom dina ko rëcc de wala asghara min zalika du caagin lu gën a suufi atome de wala akbara du caagin ne lu ko ëpp illaa lu dul dara rëccu ko moom borom bi tabaaraka wa lu dul ne loolu lépp fii kitaabin mu ngi ci téere téere boo xam ne mubinin bu leer la bu mu bind lépp ci lawhul mahfuz dara rëccu ko ci de li yajziya su rom bi mel ni dañ ne ko waalu tax nga def loolu lépp mu na li yajziya alladhina amanu ngir mu fay ñi nga xamante ne ni ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaat yi te doon jëf-jëf yu baax yi fii ci kaw suuf ulaayika dëgg-dëgg gaa yoo yële lahum ñeel na leen maghfiratun nag njéggal wa rizqun ak li nga xam ne mooy ak ak wërsëg yi karimun ngoo xam ne bu tedd la borom bi dina leen jéggal dugal leen ci ab janam ju kawe doo jëlee jox leen ngërëmam mu ne walladina kantaa ñi nga xamante ne nii saaw fii ayatina muajizina gaa yi nga xam ne dañuy dox foo ñu xëyee rek yéeféer yéeg ñi mel ni ñoom ak ñi nga xam ne ay naafiq lañ di dox fii aayatinaa ci suñu laaya yi mu'ajiziina bëgg ñoo lottal quoi jàpp ne ñoom daal mën nañoo mën nañ ñoo lottal di dox ci suñu laaya yi ngir yan ngir neenal ko lépp lu borom bi tëral ne lii mooy àtteeb yàlla ñu ngi xëy bu dee ab réew lañ yor ñu ngi fexe saa bu xëyee ñu ngi dugal luwaa yuy tere lii borom bi tabaaraka wa taala digle wala ñuy daganal yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal nga gis ñuy daganal ay prostitution jaay sa bopp sàngara yooyu yépp ay libertinage lu waay neex def ku nekk libre nga ci sa yaram lu la neex def ku la neex nga nga séqal ku la neex nga bañ a séqal yooyu yëpp nga xam ne li borom bi bañ yëpp ñu daal di koy add tere ba pare nag saaw fii ayatina mu'adizina di xëy naan nit ñi ñem <clears throat> jigéen ñi sax muuru ci boppam loolu dañ koy tere ci réew mi mooy ñu wel noonu waaye ku nekk rek ca échelle ba nga ne fa nga toll yé mooy ci gaayooyu ñu bon ñooñu ñu ngi xool lépp lu borom bi daal di digle ñu fexe def li nga xam ne mooy mooy safaan ba lépp lu mu tere ñoom ñu fexe ne loolu nag mooy li war a dox ñooñ la naan walladina kantaa yi nga xam ne saaw ñu ngi dox fii ayatina ci suñu laaye laaye yi di ko neenal mu'ajiziina jàpp ne nag bañ koy def ñoom mën nañoo lottu quoi jàppal na mën nañoo lottal mën nañoo rëcc déedéet ulaayika gaa yoo yële lahum ñeel na leen adabun mbugal min rijzin ali mbugal moo xam ne maa ngi koy tibbee ñu du ñaaw ca xeetu mbugal ya gën a tar alim te tar ci laa ku leen di teg de moo leen di xaar ëllëg wa yara alladina utul ilma mu ngi wa yaraa mu gis alladina ñi nga xamante ne nii utul ilma ñoom laa do ñoom la ñu jox xam muy woy ngëm yàlla yi nag alladi mooy ñooñu laay bii la ñenn ñi ñu la waxoon sànq ne ñoom boo laay bii nii ku mel ni ñoom ad-Dahhak ak ibn Sa'ib ak Muqatil rahmatullah alayhim ne laay bii Medina la wàcc ne Abdallah ibn Salam lay wax ak ñi mel ni ñoom muy fóoréew yahud boobu li nga xam ne yàgg nañ koo gis mu gëmoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu anhu ñu ne moom lay wax fii ne wayaraamu gis alladina utul ilma ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaaraka wa taala daal di jox xam-xam mu ne ñoom la ñoom lay wax fii alladi li nga xam ne unzila ilayka moom lañ wàcce ci yow seydina muhammad min rabbika sallallahu alayhi wa sallam mu tukkee ci sa borom huwa moom alxaq mooy huwa alxaqa mooy dëgg wa yahdi te moom day gindee ila siraati ci yoon wi nga xam ne al aziz al hamid ci yoon noonu ki nga xamante ni nii mooy al-aziz ki noot ci nguuram al-hamid mooy ki sant loolu benn wax la waaye mawlaana ibn abbas dani mukk loolu du loolu lii lépp Makka la wàcc mooy ñi muy wax alladina utul ilma mooy as ashaaba sayidina muhammad ñooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ne ñoom ñi borom bi jox xam-xam ñoom gis nañ te xam nañu lu leer ken li borom bi wàcc ci yow bukkee ci moom huwal xaq mooy dëgg bi mooy wax yu dëgg bi nga xam ne moom la wa yahdiite mooy gindee ila siraatil azizi ci yoonu ki nga xam ne mooy borom bi noot ci nguuram alxamiidi te mooy ki sant mu ne wax wa qaala alladina kafaru gaa yi nga xam ne yàlla di yéefiru màkka ñuy wax naan hal astiyin nadullukum ñuy wax di saboo daal di wax yeneen yéeféer yi naan leen hal nadullukum ndax duma leen ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci góor goo xam ne yunabbiukum nee naa yee da leen di xabaare ida muzziqtum bu ngeen faatoo ba daggaatoo ba seen yaram yi daal nekk loo xamante ne nii moom tasaaroo na ci biir ci biir suuf si ba daal di nekk loo xam ne ay pàcc pàcc sax yéeg lu nekk tasaaroo ngeen fënax foofu léegi loolu lépp nee na bu ngeen defee